fa yaqulu alimaamu alxafidu alxujjatu alalam abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshaaficiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu alsaalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil xaamisi wal ishriin. kon incha allahu taala ñu ñëw ci téere bi ñu newoon ba léegi di riyaadu saalihiin. Eh, ñu ngi woon ba ci garab gi nga xam ne moom lañu al imaam doon présenté ba léegi di baabul amri bi adaa il amaana. bunt bi wax ci digle di digle di jooxe ndinkaane yi ak kóolute yi nga xam ne moom lañu placé en nous ci ñun ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna tontoon nañ laaj bi yaa fay sa laaj bi euh, ñu boole woon ko ci xadiis bi ñu génnoon muy xadiisu deux cent un bi ci bunt bi di xadiis sayna Xudayfa sayna Abu Hurayra radiyallahu anhuma di yonent baay saa saam ne borom bi day dajale tabaraka wa taala nit ñi yawmal qiyaam ba ni ñuy ñëwee muy xadiisu euh, ash-shafaa bi wax ci rabb gisoon nañu euh, nga xam ne lëkkaale bi mu am ak bunt bi gisoon nañ ko mooy taxaw bu borom bi di def al amaana taxaw ci peggu siraat mook ar ak li nga xam ne mooy ak mbokkoo buumu mbokkoo euh, ku nekk di laaj ña war a jàll xaq est mataloon nañ ko wala déet waaw waaw kon ah ñu gisoon laaj boobu wi ci jotaay bi ñu génn xanaa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam xamuñ woon ne eh, ramm gu mag boobu pour yonent bi la alayhi salaatu wassalaam est lu tax nit ñi ba ñëwee di leen laaj waxuñu ko directement rek ne leen dem leen ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye ku nekk ne demal ci diw demal ci diw ba mu ñëwee ci Seydina Isa alayhi salaam noonu leen dem leen ci Seydina ci Seydina Muhammad alayhim assalatu wassalam lool tontoon nañ gisoon nañ tamit waxoon nañ ci façon ramm yi ci gàttal walillahil hamdu wal minna tey nag ñu war a jàll hadis bi waxoon nañ la du hadis bu ñuy jàng lépp mu jeex eh, ba pare door cee ñëw ndax waxoon nañ la gudd gi nga xam ne moom la gudd muy hadis bi di deux cent deux ñaar téeméer ak ñaar hadis ñaar téeméer ak ñaar bi nga xamante ne nii moom mooy hadis bu mujj nag ci bunt bii nii ci garab gi nga xam ne moom lañu euh, al imam di présenté rahimahullah mu ne waan abi xubayb bi damm alxaa almu'jamati abdillah ibn zubair ibn al-awwam al-qurashi al-asadi radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne waan abi xubayb mu ne xadis bi ñu ngi koy jële ci abu xubayb moo tax mu ne bi dammi alxaa xaa bi dañ koy damma ah, al-mu'jama mooy xaa bi nga xam ne dafa am tomb du Xubayb mais Xubayb waaw nan la tuddoon mu ne Abdallah Abdillah Abdillah ibn Zubayr di al-Awwam al-Qurashi moom Abdallah bokkoon ci waa Quraysh al-Asadiyu ah, radiyallahu anhuma muy Sayyidina Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam eh, Abul Xubayb nag <laughs> dañ ko koy dàkk ci dàkkanta lañ la ak waaye Abu Bakr lañ ko doon dàkkaltale comme maamam ci côté yaayam muy ndax Seydina Abdallah ibn Zubayr euh, az-Zubayr ibn al-Awwam xawaari rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mooy baayam waaye euh, yaayam mooy sayyidatu Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma mooy yaayu Seydina mi radiyallahu anil jami' euh, moom nag dañ ko doon dàkkantale maamam dàkkantalu maamam Abu Bakr loolu lañ ko doon loolu moo doon dàkkantalam waaye moo doon al imaam al Haafiz ibn Hajar mu ne moom abu kii nii ñi nga xam ne bëgguñu mu am teraanga jooju <laughs> mooy ndax daa amoon ay noom <laughs> ñoom ñoom il préfère di jaar ci abu xubay bi ndax doo daa amoon doom ju mag comme niñ koy gisee doomam ji mooy ki ci mag xubay bu la tuddoon ñu naan ko abu xubay bu waaye Abu Bakr lañ ko doon dàkkantele voilà waaye dañ ko doon waxaale Abu Xubayb mu ne nag ñi nga xam ne dëgguñu <laughs> mu mu muy am euh, teraanga ju rëy joojee ñu koy dàkkantele comme maamam ju baax ja <laughs> Seydina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ñoom moom moom moom taxu Abu Xubayb bi rek la ñuy toog <laughs> amee la ko al imaam al-Hafiz mu ngi ci Fathul Bari rahimahullahu ta'ala waaye amu xubay mooy loolu mbir la mooy dafa am ñoo xam ne euh, comme rek nga tudd ñenn ñenn ñi nga am benn dàkkantal boo xam ne euh, dañ la koy woowe mais ñeneen ñoom leneen lañ ci jublu leneen ku nekk nag ak sa yéene waaw waaw ku nekk yu wayu baasum naasalaaniyaat yi nit ku nekk nag ñu <laughs> ñu yéen ñu yebal la dekkel la ca sa kaw yéene ka nga xam ne da ko doon woo rek parce que daa am doom ju mag ju tudd Xubay bi ñu ko doon dàkkantale bokkoon na ci dàkkantale Abu Xubay bi ñoo am itam ñu ne Abu Xubay bu ndax loolu ñooñu am ci waaye ña xam ne moom ngir bañal ko ak tamit di ko dugg ak bañal ko lu yiiw ko Abu Xubay <laughs> bañ ko Abu Bakr ah loolu it ñoom nit ñu am lañu la ñu yéene rek <laughs> allahu taala alam kon nag mu ne waa nabi Xubay te moom nii mooy ci waa muhajiruna yi mooy ci njëkk a juddu euh, ci medinatul munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam keroog nga xamante ne nii ci lañ gàddaay moom sayyidina abdullah ibn zubayr ibn al-awwam ah radiyallahu anhuma annahu qaal ndax mooy mu ne al asad lu ndax ñaan ko al asad mooy abdullah ibn zubayr ibn al-awwam ibn khuwaylid asad ah ah mbokk sayyidatu khadija lañ radiyallahu anha ah al-Awwam ibn Khuwaylid Khadija bint Khuwaylid ibn Abd al-Uzza Khuwaylid ibn Asad Asad boobu moo al-Asadi ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Asadi ah ah kon mu ngi noonu mu ne kon ci moom lay jëlee lii annahu qaala mu ne lamma waqafa Zubayr keroog bi nga xam ne ci la taxaw az-Zubayr di sama baay di az-Zubayr waxoon naa la araab yi moom amul sama papa Zubayr wala sama baay <laughs> ñoo waaw dina ñoo ab yi des fois mais euh, waxoon naa la lool bu ñuy tàmbali téere bu ko jàpp naan waaye ñii lu seen baay yi ñuy jaar ci tur bi da ngaa la loolu du dara loolu ñoom seen loolu la te loolu waaye nag wolof bi nga xam ne moom naan baay ak ñooñu ak alpulaar beeg ñooñu. ne seen baay ñu bañ a jaar ci tur bi loolu mooy dafa sax jooy noonu looloo rafet foofule ndax al aadatu kat muhakkama waaw aada yi dañ koy bàyyi xel fekk nekkul loo xam ne luy dem à l'encontre de charia la loolu rafet la kon nag mu ngi noonu yow wolof bi yow tukulóor bi yow mbokku joolaa bi deel wax baay ah, waaye bul jaar si turu baay kefe <laughs> ndax foofu seen tradition loolu la l'islam loolu da koy sàmmonteel araab bi nga xam ne nag moom loolu kiiwu ko law mi na wax Muhammad bu dee bàyyi Muhammad la tudd wala Zubayr mu ne Zubayr loolu yëpp kilahuma sahih insha allah kon nag mu ne lamma waqafa Zubayru yawmal jamal mu ne keroog bi nga xam ne ci la Zubayr ibn al-Awwam di baayam daal di taxaw yawmal jamal bésub jamal lan mooy jamal <laughs> jamal ab xare boo xamante ne nii bu siiw la mooy première xare bu am ci biir jullit ñi waaw mooy première xare bon avant Jamal exactement ay accrochage amoon na voilà mais bon loolu taxul woon mais mooy xare dëgg bu xew ginnaaw yonent bi alayhi salaam ah bii ñu faatee Seydina Usman ibn Affan alayhi ridwaanur rahiimur rahmaan ah problème am na fitna gu rëy da yonent bi ay saa doon annoncé léegi nag mooy buntu ba nga xam ne moo doon Seydina Omar ibn al-Khattab bañ ko kiiwee Seydina Ousmane ñëw mu dox affaire yi finalement ay problème am am na luñ ci tuddoon keroog bi ñuy wax euh, ci xadiisu euh, Seydina Usaama bi euh, biñ naan ko boo duggoon ah boo duggoon dem ci kii de moom ah ci amir bi nga wax ak moom loolu de ah doon na nekk lu baax de ñooy ci buntu bee baabu taghlizu uqubati man amara bil ma'ruf wa naha aw naha 'anil munkari wa khalafa qawlu fi'lu mooy hadith 198 bu Seyna Abu bu Usaama bi Abu Zayd radiyallahu anhu loolu taxawoon nañ ci Seyna Usmaan li ko gaa yi doon euh, duggee doon ko ko ŋàññe ba tax loolu tax safaha yi ñi nga xam ne dañoo dese te jóge ñu bari Basra ak ay Kuufa yooyu Ah, ak misr ah, ay misr ak yooyu dajaloo daal di ñëw encercler ko eh, ca yawmu daar ba ni nga xam ne noonu lañ koy faate mu nekk nag fitna bu rëy rëy rëy waaw faat ay jullit yoo xam ne dañoo faat seen njiit ngir génn ci ak ak toppam mu nekk fitna bu rëy goo xam ne fitna googu ma ubbeekoo ba léegi jullit ñi ñu ngi ci ci lañu ne ba léegi jeexagul waaw fitna googu nag li mu njëkk andi mooy jamal ndax yawmul jamal yi lu tax ñu tudd ko jamal jamal xam nga jamal mooy jëlim ah parce que dafa am ñaari kuréel yu taxaw keroog bi ñu faatee Seydina Ousmane radiyallahu anhu ci juste après mooy tabaski ci weeru ayyaamu tashriq ñetti fan yi ñëw juste après kii ci lañ ko faat tabaski alhamdulillah ci Zul Hijja ah la trente cinq fanweer ak juróom ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy jeexitalu at mi ci lañ ko faate fekk ñu bari ñu nga ca ajja ah ummahatul mu'minin ñu nga ca ak ñu bari ci saxaaba yu mag yi radiyallahu anhu am ñoo xam ne ñu ngi woon ku mel ni ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ñoom Seydina Zubayr Talha ak ñooñu radiyallahu anhu ah léegi nag bi nga xam ne ci lañ ko faat gaa yi daal di ñu jaayanteeg Seydina Ali ibn Abi Talib li yakuna xalifatan lil muslimin ngir mu nekk xalifaay eh, eh, eh, way yàlla yi waaw ñoom Seydina Zubair Seydina Talha ñoom ñëpp ñu jaayanteeg moom waaw waaye ginnaaw bi ñu bari bi ñu jaayanteeg moom dañoo dem Makka saxaaba yu bari yi newoon ci ajja mbir mi metti la lool bi ñu yégee ne faat nañu ki nga xamante ne nii mooy eh, njiitu jullit ñi di Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan léegi nag ki la ci gàttal gàttal lool sax ñoom ak ñi newoon Shaam bi mu radiyallahu anhu ak saxaaba ya fa newoon ne baax na ñenn ñi jaayante na nag Seydina Ali ibn Abi Talib ñoom Seydina Talha Seydina Zubayr ah ak ñooñu jaayante nañu ak waaye dañoo dem Makka ñu ne ko waaye nag li ñuy def ñu dajafaat yaayu jullit ya fa newoon ñoom Sayyidatu Aisha ñoom Sayyidatu uh, Asma uh, kii maanaam uh, Hafsa ak ñeneen ñi yooyu ñoom yaay Ummu Salama ñëpp radiyallahu ak ñeneen ñi ak saxaaba yu bari ñu ne daal mbir mi lenn la dinañ jaayante waaye. Seyna Ali foog radiyallahu anhu xalifa bu ta bees bi ñi rey Seyna Ousmane suñu xalifa bi ñu teg ci ñoom loxo doxal li sharia wax ci ñi nga xam ne dañu ku faat bakkan liñ lay def moo ñu faat leen waaw ñoom loolu la ñuy gis am ñeneen ñu mel ni waa Sham Seyna Muawiya radiyallahu anhu moom mu ne non moom jaayanteem da koy suspendre mooy da koy ajab bi mooy dëgg la ñee dañoo jaayante ba pare ne waaye na Seydina Ali def lii ñoom nag moom dañu ne mbir mi lenn la ñun nangu nañ Seydina Ali ibn Abi Talib nekk suñu xalifa waaye à condition mu nangu que ne acte bi muy njëkk def mooy ñi faat Seydina Ousmane ne ko livre ñu daal di leen teg li charia wax mooy faat leen waaw léegi nag bi mbir mi demee noonu Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu xam ne loolu c'est impossible mais noonu nañ la leen di faate Medina ci boppam ñoom ñoo fi ñoo nekk ci jàkkaay yonent way sa san fies fidèle ñëw nañu encercler Medina ah ba faat xalifa bi te tous les jours ñu fi saxaaba yu bari waxoon nañ la dañoo ñëwoon ne dañuy ja dañuy jàppale Seydina Ousmane ngir xarek euh, ñii mu ne leen man bu dee man la waaw képp koo xam ne man ngay déggal man Ousmane tegil sa ngànnaay bi nga yor ndax bëgguma deret di tuuru ndax Usmaan allah keroog ñu ngi koy fàttali keroog ci rappelu daayira bi xoolal xoolal nga teg loolu façon esprit boobu façon doxalin woowu façon xalaatinu rafet loolu ak suñu sodo nguur yi ñu am léegi nga xam ne pour sauver le fauteuil de quelqu'un wala pour le devenir de quelqu'un pare nañ ngir faat ay bakkan di tuuru ndax ñoom déranger wu leen wal iyaazu bakkan yi di rot ni ay weñ di rey ngir lan ngir yow nguur gi nga yor doo ko ba waaye di rey pour lan yow yaa bëgg am nguur ëllëg que bakkan yi di dee à cause euh, ngir man loolu baax na wal iyaazu billah Seyna Usman radiyallahu anhu ñoom Seyna al-Hasan ibn Ali Seyna al-Husayn ibn Ali Seyna Abdallah ibn Zubayr mii ibn al-Awwam mii ñoom Seyna Usaama ak ñoom ñépp Seyna Abu Hurayra ñoom Seyna Zayd ibn Thabit min al-Ansar ak ñoom ñépp ñoom Seyna Jaabir ibn Abdullah ñu ñëwoon bëggoon ko défendre yépp mu ne képp koo xam ne man ngay déggal di te te samay déggal samay ndigle ngay dégg en tant que gu yàlla def ma jiite leen tey sori li ma leen wax nee leen ko sori déggal leen ma lii mooy képp ku yor ngànnaay nangu ko teg bëgguma deret tuuru ndax ma Usmaan te wallahi ñooñ ñëpp woon mérité woon nañ ngir moom moom moom moom ndax ci dëgg la ne woon waaye mu préserver ñoŋal bakkanu ay wëy ngëm yàlla nga bëggul deret di tuuru fii ci dëkku yonent bi alayhi salaam ndax moom Usmaan fa jazaahu llahu an al-islaami xayra waaw Ali radiyallahu anhu ne ñële mbooloo moom di réclamer dama Usmaan qatalata Usmaan ñi faat Seydina Usmaan dañ leen jàpp rey leen teg leen li charia wax atteb charia mooy dañ leen di rey mu ne man d'accord naa ci loolu te loolu ça va avec ñun ñëpp nañ ne loolu mooy atteb yàlla ku faat nit mutaammidan dañoo ñëw jalgati rey ñooñ dañ leen di rey waaye ñooñ nan lañ leen man a reye alors que ñoom ñoo ñu ëpp ñoo yor ngànnaay yi ñu ngi nii Medina te ay Basara lañ jóge ay ay Égypte ay Kuufa fu ne bari fees yu del nii Medina ci boppam jàkk ji foo jaar ñoom ñoo fi nekk ñoo yor armée yi nekk fii encercler dëkk bi nekk bi ñooñ nan lañ leen mën a jàppe di rey yow koo xam ne ah ñëpp buñ taxawoon bu Seydina Usmaan nangoon ñu xaree ko mais deret yu bari na fa tuur léegi lan ngay xalaat ñooñu ñun ñu leen di mënaguñ koo def léegi mënuñ leen a jàpp léegi waaw amaana yow bi koy bëgg a def xalifa bi koy bëgg a def ci boppam moom gaa yi teg ko ci ah rey ko moom tamit léegi <laughs> rey ñeneen ñii naan nañ leen jàpp mais loolu mën na ne parce que ñoom dañ fee bari yor arme ay arme lañ yor ci yëpp fees del nan lañ leen di jàppe ñooñu kan moo leen di jàpp ñu ñu tiim yor yoruñ dara benn arme ñoo ñoo leen di jàpp ngir faat leen loolu du xel loolu manu la nekk kon nag Seydina Ali ne leen léegi radiyallahu anhu loolu koy mooy am mais nañu bàyyi ba mu dal nañu nekk bañ ba mu dal ba ku nekk dellu fi ngay dellu ba nga xam ne affaire amaan nañu ay force yu ku ci nekk ku ci laale xam nañ leen ñu jàpp leen daal di leen teg li ah yàlla wax ak yàlla sauf que ñu la gisee wuñ ko woon noonu ci lañ dajaloo Makka biñ nekkee màkka léegi ñuy xalaat fan lañ war a dem est-ce que Sham wala Médina la ñuy dem ngir ut gina am dumbal gina am doole ngir jàpp ñu faat Seydina Usman faat ko wala Basra ci lañ mujj euh, xalaat yi ëpp ñu ne Basra la ñuy dem li ñuy dem euh, euh, nday julli ñi nag Sayyidatu Aïsha rek moo ci àndoon ndax ñeneen ñi dañ ne woon ñoom ñoom bu dee Médina mën nañ ci ànd waaye bu dee feneen moom duñ ci ànd voilà léegi ci la ñu nag sëy naa euh, kii euh, bi ñuy dem ñu dem Basra euh, te ba ñuy dem sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ngi yéegoon ci benn gëléem goo xam ne sayyidina Ya'la ibn Umayya di saxaaba bu siiw boobule radiyallahu anhu moom moo ko jëndoon nekk gëléem gu rëy rëy bu mag a mag a mag boo xam ne moo ko woon ci lu cher daal di koy jox moom la waroon lool moo tax gëléem googu sayyidatu Aisha waroon moo tax ñuy woowe xare boo bële euh, yawmul jamal léegi yawmul jamal après euh, euh, parce que la suite pour ñu xam jamal d'abord kon jëleen googu moo waraloon ci Sayyidatu Aisha waroon ah bi nga xamante ne nii nag ci lañu dem ba Basra am na fa ay accrochage ak ñenn ñi ñi nga xam ne ñoo faat Sayyidna Ousmane ndax ñu bari foofu ils étaient pour que ñu faat Sayyidna Ousmane hein mais am na ñu bari ñoo xam ne dañ leen doon jàppale jàpp bëggoon ñu teg loxo ñi nga xam ne ñoo faat Seydina Usman radiyallahu anhu léegi nag Seydina Ali ci gàttal moom mu génn Medina bi muy génn doom jànkoon Seydina Hasan an Qur'an radiyallahu anhu <laughs> sibt rasulullah bàyyi foo jëm bul génn fii waaw bul génn dëkku yonent bi alayhi salaam ak yeneen saxaaba ñoo Abdallah ibn ki eh, salaam eh, ni Seydina Ali bu fi génn boo fi génnee doo fi ñëwaata boo génnee dëkk yonent bi alayhi salaatu salaam boo demee xilaafa gi du fi delluwaat jeex na comme bul génn te la mu waxoon wallahi alayhi ridwaanu salaam mooy dëgg waaw léegi Seydina Ali moom gisuma ko noonu ne damay dem ngir réparer as-sulhu eh, eh, fitna gii ñu dal muy faat suñu xalifa ñu teg ci takkaloo mboolem jullit ñi loolu beneen problème la bu rëy bu dee bee raw nañu faat nañ ko ba pare te loolu dinañ ko régler après bii dara xew mu nekk di passer sous mes yeux en tant xalifaay jullit ñi manumaa toog fii nit ñi nekk yeneen réew dem ay basara bo ak yooyu nit ñi nekk fa nga xam ne ma ay xare man na am man ma nekk ñii di jullit ñi toog Medina toog di xool loolu di xaw loolu man na ne damay dem ngir réconcilier ngir nit ñi ñoom ñu génn Seyna Zubayr Sayyidatu Aïsha Seyna euh, Talha ak ñañu àndal radiyallahu anhu ma fexe wax ak ñoom ba ñu àndaat ñëw ñu mbir yi dal bu dalee ba loolu yëpp dal après ni rey Seydina Usman dinañ leen jàpp loolu moo génne woon amirul mu'minin wa rabi'u khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin Abul Husayn wal Hasan <laughs> Abul Hasan wal Husayn Ali ibn Abi Talib Abu Turab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ci la demee ci gàttal bi mu demee Basra bi mu demee Kufa ah après euh, euh, mu dem dajeek ña nga xam ne ñoo nekk Basra ñu am fu ñu daje ci yoon bi mooy ñoom Seydina Talha ñoom Sayyidatu Aisha yooyu ñu yónni ay émissaire ñu waxtaan ba ñu ne eh, ñoom li ñu bëgg mooy eh, li leen indi mu laaj lan moo tax ngeen jóge fële sax ba fii ñu ne ñun dañoo bëgg jàmm lañ bëgg mooy ñi nga xam ne ñoo faat Seydina Usman ñu teg leen loxo waaw loolu kese mooy suñu objectif waaw moom mu ne jàmm ko indi loolu kay dendal léegi ci biir mais comme que mbooloo mi àndoon ak Seydina Ali ibn Abi Talib bi mu ñëwee Kuufa ñu bari fekk si ko <laughs> bi mu àttee côté Kuufa ñu bari fekk si ko ak ñoo xamante ne Basra lañ nekkoon bu ni ñoom Seydina Talha ak Seydina Zubayr ak ñoom Seydina Aisha radiyallahu anha biñ ñëwee ah wax sax am na ñu bari ñoo xamante ne nii ah alhamdulillah dañoo bokkoon ci ñu faat Seydina Usman même buñ ci bokkul ci dem fa mais àndoon nañ ci de bopp affaire bi la leen a naqari le fait que ñii ñëw a ah, jóge fee ngir faat ñooñu te ñooñu mooy ñoom waaw alhamdulillah ndax loolu moom bu amee mooy problème lay am ñu bari ci ñoom génn waaw génn basara parce que dañ naan yii ñii nii ñun lañ bëgg a ak suñuy mbokk ñu dem ñenn ñu dugg ci Seydina Ali ibn Abi Talib ànd ak moom waaw parce que lépp lu ñu teg leen sentence bi rek en attendant moom moom mooy ñu nar a jàpp léegi faat na te leen bi mu wax daa nekk ñoom Seydina Zubayr yónnee ay émissaire ñu wax ku nekk li leen tax a jóg ñu ne nañ daje bu ko defee ñu waxtaan ci lool ba teg ko ku nekk bi paat fa nga jóge woon ah, jàmm teg nekk li nga xam ne mooy li ñu ñooy ba ñu man jàpp gaa yi dinañ leen jàpp mais gaa yooyu biñ déggee Seydina Ali na Abi Talib di wax lool te ñu nekk ci mbooloo dañ ne ñun de Abdullah ibn Saba mu yées mi ak ay mbooloom alayhi min Allah ma yastahiquna ñun de az ak ak Talha li ñu bëgg ci ñun xam nañ ne mooy ñun ñi faat Seydina Ali eh, Usman mooy faat ñu loolu ñun leer na mais amirul mu'minin Seydina Ali mi moom xamaguñ nin la bëgg ci ñun exactement Seyna Ali leeral ne mbir mi lenn la mooy ñooñu nekk buñ priorité waaw ñoom ñooy kon nag affaire bi lii Seyna Ali bëgg dañuy ñoom waxtaan ñu li ñu jot li seen émissaires yi jot wax ñu daal di koy conclure ku nekk ñibbi gaa yi wax ñoom ñu daje seen biir ne loolu du am comme que nag mbir mi mooy bu ñu fës nañu nekk ci mbooloo mi bés bu ñu dajee ñaari kuréel yi nañu fexe tukku xare bi xeex am. ndax loolu moo ñu siy génne de parce que Seyna Ali nii ñu àndal sax nii nii radiyallahu anhu bés bu amee bu lépp ne tekk ñun mooy suñu dee parce que ki suñu kaw la jëm bu amee bu amaatee doole waaw bu lépp ne tekk ñun ñi faat na dañuy faat gaa yi ci lañ dugg noonu ànd ci mbooloo mi waaw bi ñu demee dajeeg Seyna Seyna Ali dajeeg ñoom Seyna Zubayr ak ñooñu ba mu wax ak ñoom. fàttali la ko yonent bi alayhi salaam waxoon waxoon ko ñoom ñaar Seydina Ali Seydina Zubayr Seydina Zubayr fàttali ko la yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko bés ba ngay xare jeg ba ngay xeex ak moom te yaa koy tooñ Seydina Zubayr ne bu ma ko fàttali ko woon sax du ma génn dem yoonam waaw ba muy dem moom Seydina Zubayr radiyallahu anhu ci yoon wi ci la ko dafa dem génn ci mbooloo mi dem yoonam ci la ko benn kàccoor daal di dem daf daal di koy faat waaw ba pare ñëw di kii eh, eh, di wax naan moo ko kii eh, <laughs> hein moo ko faat sëy na Ali yow de kon toskare ñeel na la waaw ndax dégg naa yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan Bashir qatil ibn Safiya Bashir qatil ibn Safiya binnaar allahu akbar naan bëggalal doomu Safiya muy sayyidna Zubayr ibn al ndax yaayam moo doon Safiya bint Abdul Muttalib di bàjjan yonent bi alayhi salaatu wa salaam gis nañ leen keroog mi ñu tudd bàjjanam arwa wa ah, ah ñoom arwa <laughs> ah. ak ñooñule ak euh, Atika ak ki nga xamante ne mooy Safiya bi ak ki nga xamante ne mooy Barra ak ñooñule euh, ñu nekk euh, ammaatu Badri tini <laughs> radiyallahu ta'ala anhu Safiya Safiya moom mooy kii mooy kii nii mooy waajuru kii nii Seydina az-Zubayr waaw mu ñoom arwa arwa umaymatu bayda'un wa atikatun safiyatun barratun ammatu badri timi non nee la ko saydini saydina alhaaji Malik euh, si alayhi ridwanul maliki daal di woon waxe woon arwa ak umayma ah bayda wa atika safiyatun safiya ngo mu ngi noon wa kulluhunna shaqiqatun li walidihi illa safiyati wusta taaliki nudmi waaw moom sayyidatu safiya moo ci gënoon waaw moo tax moo ci gën a digg doomu ndax moo ci gënoon eh, ci ñoom bàjjan yonent bi salawatullahi alayhi eh, wasallam hmm? ndax ñële ñële seenub gëm yàlla dañ cee wute moo tax mu ne lislaamu luula bii xulfun ka atikatin amma safiyatu haqqan min zawi salami <laughs> noonu la jeexale bunt boobu bële di dix-septième buntu bi ci xilaasu zahabi min xilaasu zahab euh, euh, euh, arabi sallallahu alayhi wa kon mu ngi noonu la kon léegi kon moom bi muy dem kon bi mu demee génn ci mbooloo mi dem ci la ko benn waay dab daal di koy faat waaw akbar Allahu akbar kon mu ngi noonu la léegi nag Seydina Talha am ku ko faat waaw xare bi noonu la amee ñu bari faatu ba gëléem di Sayyidatu Aisha waroon ñu cor ko mu àgg suuf waaw Seydina Ali radiyallahu anhu tegaat ko ci warwaay bi affaire bi jeexee yu delloo ko Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam waaw te keroog la Seydina Ali naan aka neexoon ah bés bi avant bés bi fekkoon yaa vingt ma bañoon a fekk bu mel nii man Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalibi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa loolu ci gàttal mooy yawmul jamal waaw gis ne ñaari kuréel lan moo leen taxoon a ku nekk nee nga sulh moo la tax a jóg te looloo yaa ngi yëggi sama mbir mi da ngay jàpp ne yaa am dëgg waaw ñële dañu ne dañoo faat nit te wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi lan suñu boroom wax képp koo xam ne dañ koo faatal mbokkam tooñ ko di xalifaay jullit ñi lañ faat boroom bi ne jox naa pouvoir ña nga xam ne ñooy ñoo ñooy ay ña yor ay mbiram gannaawam waaw waaw léegi ak tamit an nafsu bin nafs ku faat ba tamit lay faat sauf que loolu lépp dëgg la Seydina Ali radiyallahu anhu waxul lu contraire loolu mais nag dane ñoom timing bi ban ban jamono lañ ko war a def te wa kaana lahu al-haqq moom moo amoon moo ginoon a juble ni mu gise woon comme li nga xam ne boroom xam-xamu ahlu sunna yépp loolu lañ xam loolu lañ d'accord que ne Seydina Ali mooy ki amoon eh, li nga xam ne mooy eh, ijtihaad boobu ku nekk def bosam moo ci ginoon a jege dëgg waaw waaw ku nekk la yonente bi alei sat salaam nee na ida ijtahada alxaakimu fa asaab fa lahu ajran wa in ijtahada fa axta fa lahu ajrun wahid waaw ki nga xamante ne daal mooy am na habilité na te ñoom ñëpp a habilité woon ñoom ñëpp la yonente bi alei sat salaam nandal te mbir la xam ne yonente bi alei ci boppam moo ko waxoon ah bi mu ne say bi muy wax soxnaam yi naan ko ana kan ci yéen la xaju <laughs> xaw xaw xaw lan dëkk bu nu mu tuddati xaw Euh, fàtte naa dëkk ba euh, di di mbaw keroog bi Sayyidatu Aisha di dem ba àgg côté Basara noonu am dégg ay xaj yuy mbaw mu ne leen dëkk bii ban la ñu ne ko dëkk boobu mu wax ñu ne ko xaw ab xaw ma bu ma juumal xaw ab la waxoon mu ne laa ilaha illa allah yonent lay sa sa waxoon na ana kan ci ñun la xaj yooyu di mbaw ah moo xam ne kon moom la yooyu yëpp yonent lay sa sa waxoon na leen ko waxuñu la fi sànq bi mu ne Seydina Ali ni mu fàttali Seydina Zubayr ibn al-Awwam na ko fàttalikul ba ñu yorente ba